wa jamii xulafaa'i wa li tariqati al-faa'iziina ar-raabihiina laa siyyamaa al-musannif radiyallahu anhu wa ardaahu amiin euh, amma ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla jël Yonent bi sallallahu alayhi ñu ngi woon ci al-kunuuz al-ashara ci al-kanz al-awwal ci as-si'atul maghfira ci euh, faslu boobu euh, ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañu ay yenn mandargay maanaam yaatu njégalu borom bi subhaanahu wa taala te bokkoon na ci xadis bi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan ah, amul benn jaam boo xamante ne léegi xam naa bu buñ mën nañoo këyit yi waaw après këyit ku ci bëgg après mën nañ la ko jox allah xadiis naa abu zarr radiyallahu ta'ala anhu mu ne dama dikk yent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mu amee yére bu weex fekk moom mu ngi nelaw ma daal di ñëw fekk ko nag mu daal di yeewu mu daal amul benn jaam boo xam ne day wax laa ilaha laa topp mu génn àdduna ci loola lu dul dana dugg aljanna ma ne ko nag waaw donte dafa njaaloo donte dafa sàcc mu ne ma donte dafa njaaloo donte dafa sàcc ma ne ko donte dafa njaaloo mu ne donte dafa njaaloo donte dafa sàcc ma ne ko donte njaaloo donte a sàcc waaw mu ne donte dafa njaaloo donte dafa sàcc même su fekkente ne donte loola du doonu doon lu neex Abu Zar tamit loolu lay noonu lay demee rek radiyallahu anhu seen na Abu Zar radiyallahu doon a ah, waaw donte du neex Abu Zar waaw dóor bopp bi noonu ndox ci mbedd mi ala raxmi an fi Abu Zar radiyallahu beneen xadis bi ñu gisoon mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu naan li gën li ma wax man ak ñi nga xam ne ñoom ñooy yenent yi ma jiitu mooy baatu laa ilaha laa wax wahdahu la sharika la baatu laa ilaha illa allah waaw ba pare daal di wax nañu moom dong la moom yàlla càppaacalul amul kenn ko bokkaaleel gisoon nañ boobu kàddu moom ci boppam rek day màndaxe asamaan ak suuf si ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko dëkkee yépp ku dul buuru yàlla subhaanahu wa ta'ala fi nekk sax moom mooy ne yokku na ko Euh, ndax moom kaddu la goo xamante ne kaddu gu wetul borom bi la subhaanahu wa taala maanaam seede gi ñuy seede wéetal borom bi subhaanahu te loolu seede goog ngay seede wéetu borom bi subhaanahu wa taala amul dara lu ko lu ko mën a yem yem yem lu lu lu mën a yem moom ndax bu amoon lu mënoon a yem moom loola kon bu boobaa yàlla dootu nekkati kenn. na waaye kon dana nekk ñaar jëm kaw waaye moo tax foofu amul dara loo xamante ne moom moo mën a màndaxe ak moom borom subhaanahu wa moo mën a tolloole ak moom wala mu yemale ak moom waaw moo tax euh, bu amoon lenn loo xam ne danañ wax ne mën naa contrecarrer li nga xam ne mooy wéetal borom subhaanahu wa ta'aala mooy bokkaale te bokkaale ak wéetal borom subhaanahu wa ta'aala ñoom ñaar duñu daje ci benn ci benn manda ci benn balance mënuñoo daje. borom subhaanahu wa wax na ci xadis bi qudsi yi ne do bu doo fekkonte ne asamaan yeeg suuf si amaanaam asamaan juróom-ñaari ak ñu leen dëkke ak suufes juróom ku man ak suufes juróom-ñaari yépp dañoo nekk ci benn euh, plateau balance baatu laa ilaaha laa nekk ci beneen plateau bi man maanaam laa ilaaha illallaah dana leen noot ñoom ñëpp gisoon nañ ko gisoon nañ tamit xadiisul bitaaqa bi ci euh, foofu lañu ñu jeexale woon Ah, wala boog beneen xadis bi ci tegu ne borom bi subhaanahu wa taala dana musal ab jaam benn waay ci sama xeet boo xamante ne am na quatre-vingt-dix-neuf ah, registre yoo xamante ne benn registre bu ci nekk la ca nekk ci ak payu maam lañ lañ te nekk maam te lépp di bàkkaar rek lépp lu di lu bon di ñawteef maanaam ba fu bëtam yam la rek bu ko defee ah, borom bi subhaanahu wa taala ne ko ah ndax am na lenn looy diingat looy weddi ci lii est-ce que sa sa sama ñi ma doon ñi doon bind sama malaaka yi doon bind ñooñu nga xam ñoo doon wattu ñooñu est-ce que dañ la tooñ bu ko defee mu ne déedéet yow sama borom de déedéet bu ko defee mu daal di wax ah, ah, ah, am na am na sax euh, waaw xam naa ni sax am na sax benn euh, benn yiw xamante ne am nga ko fii parce que tey ni kenn du tooñ kay tey tey tooñ amul duñ la tooñ yow ñu daal di koy génneel benn euh, ab këyit su ndaw a daw këyit soosa nag la ca nekk rek mooy ashhadu an laa ilaaha illallaah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam mu daal ne ah waaw kon indi indil indi ëcc nañ teewalaatal ñu teewalaat waaye mandaxe gi waaye maanaam balance bi nañ ko teewalaat waaye mu daan ah waaye mais këyit gu ndaw gi moom lu muy lu mu rapport waaye lu mu tuutee par rapport ak registre yu bari yi nga xam ne saa yi ah, ak montagne ñaawteef yi nga xamante ne saa yi sama bët ah, sa sama bët bu ma xoolee sax benn bu ci nekk ma xoolee sama bët gis fu mu yem waaye ba ñëwee indi ko moom këyit su ndaw soosa moom moo noot de ndax tur yàlla dara du du du mënta mënta mënta taxaw ci kanamam moo tax ñi nga xam ne ñooy wax laa ilaha illallah te dëggu ca ñooñu deefu leen ma tegal mandaxe googa yow ma bisub taxawaay ba ndax euh, seenu mandaxe maanaam seenu poids xam nañ ko peese gi xam nañ ko ba pare ndax seenu poids dafa fees dell ci baatu laa ilaha illallah waaw ne yenent bi sallallahu alayhi wa euh, mu naan sama xeet dañ leen a yërëm te allaaxira duñ leen buggal lu dul xanaa mbugal guñ leen di mbugal àdduna maanaam mooy euh, te moom mooy reye gi ñu reyanteeg nattu yeeg ak suuf si yëngu yu tugg mi yëngatu waaw te moom mooy jullit ñi jullit ñi euh, yàlla da leen noonu la leen lay doxale ñoom maanaam da leen di problème yi ñuy am ci suuf rek da leen di daal di doy sëkk waaye bu ñu demee allaaxira moom yàlla yërëm na leen ngir euh, Euh, loolu nag waxoon nañu ne euh, loolu globalité bi la maanaam globalité wu julli ñi ñoo mel noonu mais du ñàkk ci julli ñi ñoo xamante ne dañ leen bëggal comme ni nga xam ne noonu la ko noonu lañ ko xamee mu ne qaala rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam nee na wa'adani dig na ma rabbi sama borom an yudkhilani dal dugal aljannata aljanna min ummati sama xeet sab'ina alfan juróom ñaar fukki junni laa xisaaba dee teytu alayhim waral leen wala du caageen azaban bug azaban mbugal waaw am na soixante-dix mille personnes yoo xamante ne yàlla borom subhaanahu moom moo leen dig ne dana leen dugal àjjana ci xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi ñoo xamante ne kenn du leen caytu maanaam caytu mooy auditer leen du ci am kenn du xool seen compte ni ki noonu kenn du leen buggal ba pare maa kulli alfin dana ànd ak bépp junni sab'una alfan juróom-ñaar fukki junni wa salaasu xasayaatin ak ñetti tibb min xasayaati yi ci ay tibbam moom borom subhaanahu wa ta'aala waaw moo tax Seydina Abubakar radiyallahu anhu bi mu waxee ne ñetti tibb yi yenn tib saa saa ñooy tib mu ne ko waaye yàlla ja fekk dañuy soixante-dix mille personnes ñooy ànd ñu ne allahu akbar ah Seydina Abubakar radiyallahu anhu allahu akbar gaa kontaan allahu akbar ne mu yokk waay Seydina Abubakar wax ko yent bi bi saa saa ne nañ mu ne kon nag di yokk nañ ñaan yene ah léegi yokk nañ ci juróom fukki junni yi am junni bu ne am juróom-ñaar fukki junni yoo àndal ñu ne allahu akbar Seydina Abubakar radiyallahu anhu ne yent bi saa saa waxal yàlla mu yokk mu daal ne ah léegi sax yokk na tibbam waaw yokk na ñetti tibb day tibb rek noonu rek sëq ay sëq walla ñetti sëq yu sëq rek ne allahu akbar ne yenti bi saa saam na yokk Seydina Omar radiyallahu ne ko waaye yow yenti bul wax dara baax na bul yokk Seydina Abubakar radiyallahu anhu xaw ko mere tuuti nag ne ko yow lan moo lay lor bu fekkente ne ñépp dañuy dugg àjjana ah lan yow lan la lay lan la lay wàññi. <laughs> Seydina Umar radiyallahu anhu ne ko damaa xam ne kat benn tibb benn sëqu borom bi rek àjjana euh, xeet bi yëpp mën nañ cee dugg àjjana kay kon doy na. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ah Seydina Umar wax na dëgg. Seydina Omar radiyallahu anhu dafa am benn maanaam mu muwaffaq la maanaam ku yàlla dëppale la ko koo xamante ne dafa yéeme ci ni melee noonu maanaam ni ko borom sax mayee ak dëppale ay xalaatam ay waxam ay kii ñu ngi ko doon gis ñu ngi ko doon gis ci saxee bi ne même yi nga xamante ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf ko ci reprendre sax bu ñu xoolaatee dëgg-dëgg mbir mi dañu gis ne lam ca doon bañ ak lam ca doon wax euh, bu ñu bàyyee mbir mi noonu ci joyal ko euh, ay jurib lay indi waaw dañ xam ne ay dérive rek lay indi waaw comme comme comme comme comme jigéen ñi doon ñi doon euh, tëgg bu bàyyi mu yenn tim saasam ne déedéet bisub eet lañ ne da gis ne loolu tey buñ ko bàyyi woon noonu joyal ko comme noonu rek da ngay gis après dérive lay indi ak yeneen yu bari yoo xamante ne noonu lay wax Euh, borom voilà comme tamit ni nga xamante ne place yi yenent bi sallallahu alayhi moom lu bëgg ndox nga comme li yenent bi euh, nga xamante ne dafa daan jaar di julli nga xamante ne walla garab gi nga xamante ne moom mooy Hmm? garab bi bay'atu ridwan amoon jaayante boobu dafa dem dafa dagg lépp dagg garab gi parce que xam na ni euh, et pourtant doomam Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu euh, doxalinam mooy wane ne euh, du jëmmi mbir mi ci boppam moo garaw maanaam ñëw di di di di di jaamu yàlla foofu yooyu du problème loolu mooy problème bi mais sauf que suñ ko bàyyee noonu Euh, nit ñi dañ fay nekk maanaam seen diine yëpp célébration lay mujj doon ay ziar ziar bis sangam ziar dëgg sangam <laughs> te te te dérive yooyu mu doon daw ñun xam nañ ci dara ñun xam nañ ni li mu doon bañ noonu mooy dëgg voilà radiyallahu anhu voilà mujj gi diine gi dootul amati beneen importance lu dul côté dajale di ziar yi te te te te li xew ni avant avant avant amoon na boo xoolee ñoom euh, ñoom Sha'rani et cetera liñ doon liñ doon liñ doon kaas mm-hmm. seen jamono boo xoolee téere mi da ngay gis muy muy muy kaas ziyaare gaa yi ziyaare yi ñu daan def mm-hmm. ba nga xamante ne bu ñu organiser seen ziyaare yi euh, ku ñëw joxe ci alal ju bare bare bare ñu tagg la màggal la yëngu la mais ku joxewul dara dañ ñuy wax ne saa yow sunu maam yi dañ la mere. yow fi mu toll da ngaa alku moo tax joxewoo woo dara at moo tax joxe dara voilà gars yi loolu lañ doon def te imaginer tey boo koy wax day mel ni ñun ngay wax en fait suñ day mel ni suñ société ngay wax tellement que affaire bi <laughs> affaire bi dafa yéeme woon waaw nga xamante ne yi ku ci xaw a tellement que yi di topp diine bëreetuñu maanaam ci yoonu ñi ñi sóobu ci yoonu bon maanaam ñi ñi ñi ñi ñuy réclamer wu ci tasawuf tellement que bëriwuñ que affaire bi dafa mujjoon dem foo xamante ne ñi néew a kës néew kës néew ñi nga xam ne doon nañ ñemee sax jóg di wax gars yi dañ leen doon def ay njabar di leen liggéey ñuy dee ak yooyu bu ko defee ñu joxe leen exemple ne gis nga diw moo la ëppoon xam-xam moo la ëppoon fit te gis nga fi ñu mujjee ak moom. ah gis nga fi ñu mujjee moom yow boobu booy dof dof yow lu raw lool lañ lay def <coughs> yooyu bu ko defee gars yi commencé tiit di di ragal quoi ne doon waxati dara waaw te yooyu sooy gis ñoom ñu koy ñu koy ñu euh, rek ñu koy kii kaas ñoom seen kii Sha'rani ñoom Sayyid al-Baqili ci ginnaaw gi radiyallahu anhu et cetera dangay foog ni suñu époque nga ne en fait da ngay foog ne ñun suñu société nga ñëw di wax voilà fekk affaire yooyu am na benn jamono mu amoon bi Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ñëwee justement loolu la xeex carrément maanaam système yooyu noonu moom la xeex mais car complètement moo tax danga daan gis comme ay laylatul xadr yi gars yi di célébrer yooyu jour laylatul xadr yi danaan tëj tëj leen sama jàkk ji bu ko kay bu fi kenn ñëw waaw ay célébrer laylatul xadr te d'ailleurs bu jamono jooju laylatul xadr ni ñu ko doon célébrer mooy dañuy ñëw euh, dinañu julli au moins wala yu mel noonu mais lu fekk moom da leen doon wax naan guddi gu jot laylatul xadr la jaamu leen yàlla ci guddi yëpp bàyyi bàyyi leen di ko spécifier rek naan guddi sangam guddi sangam dañ jaamu yàlla déedéet jël leen guddi yëpp ngeen jaamu ci yàlla parce que guddi bu jot laylatul xadr la waaw noonu la ko doon. noonu la ko doon kii mais ñun ni ñuy feetee Laylatul Qadr moo gën a garaw encore parce que ñun ni ñu koy feetee non seulement duñu duñ julli duñu def dara ay way lañuy def ay way te jàpp nañ ne bu ñu fanaanee way bu suba teel jot jaamu nañ yàlla jaamu yàlla bi gën a màgg <laughs> voilà voilà jàpp nañ ne fi mu toll bii comme ci ay jàng laa fanaan maanaam jàpp na ne saa yi jaamu na yàlla vraiment saa yi fi mu li mu am ci tiyaaba kenn xamul mu toll. parce que tamit dañ ko koy wax ne ko yow non sax boo génnee sax quarante personnes yi ngay njëkk a dajal ñoom ñëpp dañuy dem àjjana waxuma laa yow yëpp xam nga yooyu moom daan yàlla sàmm. <laughs> yàlla sàmm. après li ci gën a garaaw mooy dañu ne yenent bi moo ko wax sallallahu alayhi wasallam bi fan la waxee lool loolu dafa mës a am yenent bi sallallahu alayhi wasallam kenn muusu ko sampal benn guddi ci époque am bu ñu naan bii guddi yenent bi la sallallahu alayhi wasallam lañ def gàmm nañ def lii lañ def la loolu musul am ci jamono yenent bi sallallahu alayhi wasallam mboolem xadiis yi mu wax amul benn bu mu ci def allusion ne dee leen organiser xew xew ngeen tuddee ma ko loolu amul loolu amul ci benn événement bu yenente bi sallallahu alayhi wasallam mës a jàngale loolu amul ku la wax ne la yenente bi nee na sallallahu alayhi wasallam bisu gàmm boo ci defee nangam nangam waxul dëgg yenente bi waxul sallallahu alayhi wasallam première gàmm bi njëkk organisé cinq siècles après lañ ko def léegi loolu nan nga mën a taxawee nga foog ne yenente bi dina sallallahu alayhi wasallam dina wax ne gars yi boo leen ma gàmbulee da ngeen di dem àjjana boo leen ma gàmbulee saa da ngeen di euh, am tiyaaba sàngam ak sàngam saaba yi toog di xoole di ko bañ a def radiyallahu anhu ak taabi ak taabi taabi nga foog ne bu saaba yi amul temps ba def ko taabi yi daan ko def radiyallahu anhu amuñu woon temps sax loolu du lay parce que dañ daan aji daan umra ji daan defi ji yeneen mën nañoo gàmm mënoon nañ ko mais malgré loolu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ gis ne loolu ina initiative bu rafet la bu ñu mën a jàngee dundu yonent bi sallallahu alayhi jàngee ci maanaam fàttali ko ci côté moom ci boppam mu tax ñu yokk suñu mbëggeel ci moom sa alayhi wasallam mais sous condition que lu xaram bañ ci am voilà loolu mooy jàngale bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam voilà bon en tout cas loolu lañ ciy teg voilà. Eh, yow eh, bintuloo yow laa dénk côté boobu ñoom ñëpp na nga leen noppiloo ah waaw <laughs> dégg nga voilà loolu moo tax il faut que ñu ñu ñu ñu ñu ñu dellu ci waat ci diine ji en fait maanaam faaw ñu dellu ci diini ji bañ a delluwaat ci aada yeeg caaxaan yi foo yi ak xumbal yëg bu mbay bi dégg nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ba mu ne am na euh, ba mu limee yooya maanaam moo tax loolu la ko Seydina Abubakar wax la de Seydina Omar it loolu la ko tontu radiyallahu xadis boobu ne rawaaw euh, moom Ahmad euh, ibn Maaja moom Tirmidhi wa Tirmidhi bil sanadin hasan hasan wa Ibn Hibbaan ñoom ñëpp an abi umamat al-bahili radiyallahu anhu wal baghawi ak ibn an abi sa'id az-zuraqi radiyallahu ta'ala tabarani tamit solo an utbata ibn abd uh, radiyallahu ta'ala anhu uh, tabarani imam tabarani fil kabir ñaari téere yooyu yëpp la ko an Abi Sa'id mooy al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu anhu wa wassaqa rijalu al-Haythami al-Hafiz Ibn Hajar al-Haythami rahimahullah moom nee Euh, gaa yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci càllale yi ñoom ñépp ñu wër lañ ñu dëgër lañ dégg mu ne qaala wax na rasulullah sallallahu alayhi wasallam ummati sama xeet rek salaas salaas aslaasa ñetti ñett ñetti ñett lañ maanaam maanaam ñetti ñetteel lañ maanaam mooy ñetti ceer lañ ñetti ñetteel lañ nee na fa sulusun benn ñetteel bi yadxuluna dañuy dugg aljannata aljana bi ghayri hisaabin ci lu amul caytu wala azaabin du caagin mbugal wa sulusun am na beneen ñetteel boo xam ne yu xaasabuna dañ leen caytu xisaaban ak caytu woo xam ne yasiran gu woyof la suma topp yadxuluna ñu dugg aljanata aljana wa sulusun am na beneen ñetteel nag boo xam ne moom yu maxasuuna ah, daañ leen wulli waaw wayub safuuna dégg nga ñu wuññi leen maanaam wul comme ni ñuy def euh, kii bi euh, tamxees mooy loolu mooy bu ñu jëlee weñ gu gu xuur gu xomat niñ koy def dé dégg nga xoos ko dugal ko ci taal bi ba ba affaire bi di di di di di di weex di sell loolu mooy ma xasuna léegi ginnaaw bi ñu wuññi leen nag summa topp na yaati mu dikk almalaykatu malaaka yi fa yaquluuna ñu ne wajadnaahum ñoon fekk nañ leen yaquluuna ñuy wax laa ilaha illa allah wahda waaw ñoo ñuy wax baat boobu ah e Fatima kay dégg nga ñoom fekk nañ leen ñuy laa ilaaha illallaah wax da wa yaqulu mu wax allah wur yàlla sadaqu dëggu na wax dëggu nañ wax nañ dëgg de ndax laa ilaaha amul kenn buur benn buur boo xam ne def na ko jaamu ci dëgg illaa ana ku ndere man ku dul man yàlla adxuluhum kon dugal leen leen aljanata aljana bi xawli ci seen sababu wax gañ wax laa ilaaha illallaah wax da laa laa la laa laa laa déet amul benn buur boo xam def na ko jaamu ci dëgg illaa ndare allah abur yàlla wax doo moom dong mu ne wax milu te ngeen yan xataayaahum seen bàkkaar yi ala ahli takzibi ci ñooñu ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñi nga xam ne ñoo doon weddi mu ne fa hiya loolu allati mooy li nga xam ne qaala wax na allah abur yàlla taala ne wala yaxmilunna asqaalan asqaalahum wa asqaalan ma asqaalihim ne na wala yaxmilunna suratul ankabut la fukkeelu aaya ak ñett wala yahmiluna giñ naan daañ yanu asqaalahum seeni bàkkaar ñoom yéefiri wa asqaalan ak i bàkkaar yu diis gann maa asqaalahum ànd ak seeni bàkkaar yi maanaam aaya bi ñaari firi yooyu la am kon benn firi bi mooy a comme li hadith bi wax maanaam mooy seen seen ñaawtu yi dañ koy yenn dañ leen koy yen beneen firi bi maanaam mooy ñaawteefu julli ñi lañ koy yenn rek lañ leen di yenn rek waaw dégg mais nag loolu du day aju maanaam du du du du ci tooñ maanaam du amee ci tooñ maanaam comme ni alxuraan wax wala taziru waziratun aji bàkkaar du yanu bàkkaaru jàmbur maanaam loolu kenn du ko def maanaam kenn du yanu bàkkaar bu keneen def mais euh, ni muy amee ci mën naa amee ci misaal yu bari comme ci ay àq yu keneen yor maanaam ay àq yu ñu yoreel maanaam yéeféeri àq yi ñu yoreeloon jullit ñi ak yu mel noonu ak it xam ngeen ni àdduna bi ci cosaan yàlla bu bindee li fi nekk yépp ci xéewal jullit ñee tax yéeféer yi dañ leen di gunge kese léegi nag bu fekkente ne ñoom dañoo jël seeni àq maanaam li li jullit ñi waroon a dundee ñoom ñu jël ci lu baree bari dundee ko àq googu loolu faaw ñu fay ko ñu yanu àq yi jullit ñi jël yanu yanu bàkkaari jullit ñi beneen bi ci des nag moom mooy euh, dañuy yanu ay bàkkaar ñoom yu biis yi ànd ak ba yeneeni bàkkaar lu tax parce que dañoo parce que dañoo dañoo réeral ñu bari dañoo yóbbaale ñu bari ku nekk lu yóbbaale nag ci sa ci sa kéefër wala ci say bàkkaar ñooña da ngay yanu sa bàkkaar yi bopp waaye yanu bàkkaar i ñooñu itam te du wàññi ci say bàkkaar dara si seen ñoom du wàññi seeni bàkkaar ñoom dara ah. dégg nga xadis boobu solo nga xaakim al imaam wa saxaxoo te ko ala shart shaykhayni ci ñaari sëriñ yi al Buxaari ak Muslim rahmatullahi alayhi solo nag wa Daylami a ah, ñoom an Abi Muusa radiyallahu ta'ala anhu al-Ash'ari wa kazaalika solo nag al an Abi Burdat mooy al an Abi ah, Abu mooy Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu wa saxahu te wéral na ko <laughs> ala sharti muslim ci sharti imam muslim wa tabaraani ak war ñoom ñëpp solo nañ ko an Awf ibn Malik mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla sallallahu inni naka la a'lamu gis naa ni mujjanteelu ki nga xam ne ahlul jannati ñoo ñëpp àjjana duxulan ñii dugg aljana te àjjana wa aaxira ak ñoo ak mujjanteelu ahlul naari ñoo waa sawara xurujan di génn minha ci sawara voilà mooy mooy euh, bu bu bu bu bu gaa yi duggee àjjana ba dugg biir àjjana ñëpp dugg àjjana euh, dina am ñoo xam ne dañuy dem sawara mais bu ñay dem sawara nag dañ ciy jël ay gaa yi de temps di yóbbu àjjana maanaam di leen génne ah parce que saa yi kat finalement na dem àjjana saa yi kat finalement nañ ko génne penam jeex na purgé na penam nañ ko yóbbu àjjana léegi. yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nag ba kay mujjee dem àjjana sax xam naa ko kay mujjee génn sawara dem àjjana xam naa ko gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñun ñëpp la xam képp kenn ci ñun yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam na la xam na say mbir. waaw amul ku mu ci xamul mbiram amul waaw ba kay mujjee dem gis nga min ci jullit ñi ba ka cay mujjee génn sawara dugg biir àjjana xam na ko sallallahu alayhi wa waaw comme ni ni mu ko waxee ne xataa euh, am na malaaka boo xamante ne Euh, dañ ko dañ ko ko dañ ko teg ci wetam muy jottali suñu julli ak suñu nuyoo yi euh, mais bu dee àjjuma la moom ci boppam moo koy déggal boppam hmm? bu dee àjjuma moom boppam mooy déggal boppam mooy mooy mooy tontul boppam sallallahu alayhi te loolu xam ngeen da ko wax ci benn xaal kese mais bu ñu jëlee dëgg dëgg dëgg yeneen bi sallallahu alayhi wasallam àjjuma lu dul àjjuma ci yam nam ko mane ajjuma ni la ko mane lu dul ajjuma sallallahu alayhi waaw waaw moo tax am na kenn ci awliya yi moom wala sax ñenn kay sax noonu kay sax du kenn rek kay sax bu ñuy taaya bu ñu demee ba ci assalaamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh dañuy déglu ba dégg yent bi saa sam tontu la ñu ñu continuer seen taaya xam nañu yent bi sallallahu alayhi wasallam leen tontu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dégg nga mu ne kooku nit kooku mooy kan kay mujj génn sawara dem àjjana parce que loolu bu xewee rek dañuy tëj sawara maanaam dañ koy tëj tëj goo xam ne c'est fini dootuñu ko tijjeeti. Euh, maanaam ña ña nga xamante ne pour l'éternité lañu war a nekk safara ñooñ dong nga fay des dégg nga mu ne rajulun wenn waaye lay boon boo xam ne yu saa dañ koy dañu dikke bii ci moom yowmal xiyaamat bisu taxawe fa yuqaalu ñu ne arido gaaral leen alayhi ci moom saxaara zunubi saxaara zunubihi bakkaaram yu ndaw warfa'u te ngeen yëgite an wallif ko kibaaraha bàkkaar yu mag yi fatoora duñu gaaral alay ci moom sigaaru zunubihi bàkkaaram yu ndaw yi maanaam euh, dégg fa yuqaalu ñu ko amilta jëf nga yow ma kaza bi kaza ak sangam kaza nangam wa kaza ak nangam bi ak sangam day defoon nga nangam ak nangam wa amilta te jëfoon nga tamit yow kaza bi wa kaza ak sangam kaza nangam wa kaza ak nangam ba sàngam it defar nga nangam ak nangam danga fa yaqulu mu ne naam waaw laa yastati yow ndax du am kàttan du man an yunkira ci mu dingat monta dingat dara ndax lépp dëgg la woowoote moom musfiqul ma ngay aji tiit nag léegi min kibaari ci min kibaari zunub yi ci bàkkaar yu mag yi parce que bàkkaar yu ndaw yi rek lañ gaaralagum léegi nag bàkkaar yu mag yi antorada ci ñu gaaral ko alayhi waral ko fa yuqaalu mu ne fa yuqaalu ñu wax laxoo ñeel ko ne ko fa inna li wér boor mooy laka ñeel na la dégg nga ah, makaan bërëbu kulli sayyi'atin bépp ñaawteef xasanatan jëf ju yiw ne ko lu baax lu nekk rek ñu ne ko am na nag par contre lu baax lu am na lu bon loo def lu nekk am na lu yiw nag léegi lu ñu lay war a remplacer lu yiw lañ la koy remplacer maanaam euh, li muy wax euh, njaalbeenu xadiis bi mooy tegtale ne waa ji jot naa dugg sawara maanaam jot naa dugg sawara waaye bu ñu génnee di génne di yóbbu maanaam ci mujj ci moom nii lay demee dañ naan ko sawaay dañ naan ko sawaay yow finalement saay bakkaar yu ndaw yi ma mooy yi des ñu ngi nii de yow noo noo noo mbir mi ne ko waaw ah, ah, man de vraiment awma dara lu ma ciy déngat quoi ah d'accord mais nag mi ngi tiit parce que euh, bakkaar yu mag yi kenn présenté gu ko. waaye nag dañ naan ko aw ah, waaw léegi nag pla bàkkaar bu ndaw bu ne gis nga bàkkaar yi nga def yëpp ne waaw ne na place bu nekk léegi bàkkaar yi dañ koy wecc dañ koy remplacer def ko ay jëf yu baax ah fa yaqulu su ko defee mu ne rabbi yow sama borom qad amiltu jëfoon naa eh, jëfoon naa achaa ay mbir yoo xam ne la araha gisuma ko xaaw naa fii de <laughs> yàlla am na ay mbir yu ma gisutoon fii de dégg nga raaw bi na falakat dëgg-dëgg ra'aytu gis naa rasulallah ndawal yàlla sallallahu alayhi daayika mu ree xataa bete badat mu daal di feeñ na waajizoo ay dëgëjëm hmm, ma sayyidna Abu Zar al-Ghifari radiyallahu anhu ne moo tax bi yent bi sallallahu alayhi wasallam waxee loolu mu daal di yent bi ree nag nee na ba mu gis ay dëgg loolu loolu expression la boo xamante ne euh, arab yi dañ koy wax xam nga dañ naan dafay ree ba dëgg-jëm feeñ mais loolu xam ngeen mënta ne dëgg mooy molaire yi fii di ree ba ba ba molaire yi fii loolu xam nga du demee noonu mais waxin lu arab la maanaam mooy ree na ree gu yaatu rek. Hmm? Mm. dégg loolu kooku day wone ni waaw ne ne ni mbirum baaxee daal tabarakallah xadis bi axrajo mun a génne na solo na ko imaam Muslim wa Tirmizi wa Ibn Maaja wa Ibn Hibbaan wal Haakim wal Bayhaqi ñoom ñëpp an Abi Zarr al-Ghifari radiyallahu mu ne an anas jël nañ sayyidna anas ibnu malik radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na nee na shaqa euh, taroon na alal ansaari ci lansaari an nawaadih euh, gëléem yi nga xamante ne moom lañ doon wëgg maanaam liggéey bi metti woon na ci ñoom daal sàmm geeg ak mbay parce que ñoom dañ daan bay di sàmm ansaari muhaajiru na ñoo daan commerce di jaay waaw émigré yi dañ daan émigré yi dañ daan dañ daan jaay rek ñoom dañ daan jaay lansaari comme ñoom ñoo moomoon suuf si ak alal ji fi nag ñoom dañ daan dañ daan dañ daan bayyi ak a sàmm waaye ñoom bañ jigéen ñoom faj tamoo ñu daje inda yi ci yeneen fa yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yasalunahu ñu koy laaj an yu jiriya ci mu dawal lahum ñi leen nahran ab ab ab ndex sayxan buy wal waaw ñun daal luñu sañoon daal ñu am der boo dex boo xam ne day wal suñ kanam daal fa qaala mu wax lahum ras lahum ñeen leen rasulullah ndawal yi alayhi salaatu waaye ñu ngi leen di tatagal bil ansaari ci al ansaari wallahi waat naa ci yàlla ne laa tasaluuni doo leen ma laaj al yawma tey shay'an dara illaa lulu ataytukumuhu ma jox leen ko wala asalu te duma laaj allah bur yàlla lakum ñeen leen shay'an dara illaa lulu ataanihi mu jox ma gaa yi ne comme dañoo ñëwoon di laaj di laaj ay dex am dex yeneen ci bi ne leen salaa salama dal leen ak jàmm marhaban dal leen ak jàmm euh, xam leen ni doo leen ma laaj dara lu dul ma jox leen te borom bi subhaanahu wa ta'ala du ma ko laaj dara bu yéen lu dul mu jox ma ko gaa yi ne oh fa qaala ci la waxee nag ba'dhum leen ci ñoom li ba'd ñeen ni si neen igtanimuha waaye waaye woomal leen mbir nii nag woomal leen ko maanaam am na ci yeneen riwaaya mooy gaa yi dañ ne non nañ xaar bu waxagum liñ bëgg nañ concerté wu waaw gaa yi concerté wu daan ne kon nañ woomal mbir mi maanaam nañ nañ nañ nañ nañ ci profité ci nu mu gën amee solo watlubu te na ngeen sàkku almaghfirata njéggal waaw nañ sàkku njéggalu yàlla waaw loolu moo ëpp doole quoi ay ay dex bu yu fi yu ak yooyu garawul quoi <laughs> waaw eh. am na lu ëpp solo loolu mooy nañ sàkku njéggalu borom bi fa qaalu ñu ne ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam idoo ñaanal allah allah bur yàlla la naa ñeel ni bil maghfirati njéggal fa qaala mu wax rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam allahumma ayo bur yàlla mi ci tur yi rafet yi mel yëg di ko yaghfir jéggala lil ansaar ñi ansaari wali abna ak doomi al ansaari al ansaari wali abna ak doomi abna i doomi al ansaari ansaari léegi lansaari jéggal leen waaw maanaam mooy ñi nekk di dund parce que ñoom ñëpp ci lañ bokk ñooñu ku ci am doom tamit jéggal ko ñooñu seeni doom aussi jéggal leen maanaam muy trois générations voilà trois générations maanaam moo tax bokk na ci yi xame ne maanaam xadis bi moo tax bokk na ci njàngale xadis bi mooy ne am na ñoo xam ne yàlla da leen bind mais laataa ñuy juddu yàlla jéggal na leen lu luñ nar a defe ji parce que gars yi voilà laataa ñuy juddu sax yàlla jéggal na leen luñ nar a defe ji maanaam mooy mooy mooy loolu quoi maanaam loolu moo tax kii am am solo affaire def attention baax parce que non seulement boo génnee sax ñi nga xamante ne maanaam euh, maanaam la fait que nit ñi xamuloo kan la maanaam ëllëgu kenn naka lay mel bu ñu génnee xamoo yow sa ëllëg fu muy mujj ëllëgu ñeneen ñi fan la et cetera maanaam bu ñu génnee loolu sax mais am na sax ñoo xamante ne ñoom dañoo duggul sax ci règle yooyu yëpp maanaam dañuy judd mel noonu en fait yàlla noonu la leen noonu lañu gënee àdduna ñoom niñ gën gënee àdduna waxoon nañ euh, waxoon nañ ko yaakaar naa am na ñaar wala ñetti jotaay mais may googu yàlla di maanaam di defal nit ki nga xam ne Muhammad yi maxda la nga xamante ne mohammédien intrinsèque la hmm? kooku du du du nit ki di def liggéey ko am ko maanaam moom moment bi muy judd lay judduwaale loolu maanaam moment bi muy judd day fekk ne noonu la ko yàlla tànne may na ko ko après nag Euh, ni muy réaliser woo ba manifester wu et cetera loolu ci biir dundam lay amee moo tax ñooñu dañuy màgg ñi ñuy ñi doon dund ñoom duñ leen xam parce que noonu la ñuy màggee ba keroog ñu koy incarner carrément te sax loolu taxul taxul taxul taxul seeni mbir feeñ souvent day nëbbu mais ba tey mayu yàlla la maanaam koo xamante ne dafa jeex mais parfaitement ci yenente bi sallallahu alayhi wa voilà waaw mohammadien pur et opérationnel <laughs> voilà intrinsèque parfait voilà mooy euh, daf ci groupe yàlla dafa bind ci groupe bu nitam ni ñoo xamante ne dañuy juddu mel nii yàlla moo en fait du lu ñuy liggéey parce que c'est pas possible nit di judd am nga ni lii lii nit mënu koo liggéey ah judd judd rek am njéggalu yàlla de telle sorte que yow amul looy amul effort booy def yow avancé rek ngay def da ngay avancer rek defoo benn effort voilà comme exemple yi euh, fan yi ñu ngi doon waxtaan ak ay mbokk euh, euh, yi am rek mooy lay la nga gis am na ñoo xam te ne ci àdduna bi noonu la leen yàlla bindee dañuy juddu moment bi ñu juddoo. Eh. Allah baax na mais may ñu dégg ñoom dañuy juddu <laughs> yàlla defal leen. dañuy judd rek nekk milliardaire ah moom ay dëkk boole ko nit ñi bëgg leen lool ñu am buntu ci lu ne am buntu ci mën a dajeeg xeetu personnalité bu ne te defuñu dara moment sax bi ñuy nekk seen biiru yaay yaa ngi dégg média yi commencé wax ne diw ëmb na <laughs> kii bi nu mu tudd presse héritier bi ëmb nañ ko <laughs> moment boobu la ko gars yi commencé bëgg mu nekk borom alal boo nekk milliardaire déjà mu leer ko ne buy màgg mooy nekk buur mu amee ci àdduna noonu noonu mu amee ci àdduna noonu amee ci domaine yàlla tamit loo xam ne dañuy juddu noonu lañuy ñuy judduwaale en fait mais prince boobu kooku xam nga ne du juddu rek gaa yi jël ko ne ko yaay buur maanaam dañ koy ci dinañ ko yar jàngal ko ay àdduna dinañ ko ci et ba keroog baayam di dee muy doog a nekk <coughs> muy doog a yor hmm. mu am temps ñu former ko bu baax ñu jaarale ko fi ñu ko war a jaarale nangam nangam yoonu yàlla tamit noonu la demee. est-ce que waaw maanaam dugg nañ ci maanaam ñooñu dugg nañ ci benn wàll boobu ci ñett ci benn ci ñett yi ñoom dugg nañ ci waaw ci kaw mooy ñi ci kaw. waaw. mais yàlla yàlla yàlla day doxale noonu. yàlla nañu yàlla boole ci ñooñu. amiin dañuy judd rek. Ah. yàlla jégal voilà après ñu bu ñu amee doom tamit yàlla jéggal ñooñu. ñooñu tam bu ñu amee doom yàlla jéggal ñooñu. en fait euh, wax ji ñu ñi ñu mën a seede mooy ci ñetti génération yooyu lañ leen mën a seede. am nga saxaaba yi ansaar ñoom ñooy nit nga xam ne euh, ñoom. ñoo amul maqaama maanaam lan sa lan saari comme li alquran wax yaa ahla yasrib laa maqaama lakum amul ñoom amuñu maqaama mooy ahlul maqaam mooy borom maqaama yi nga xam ne amuñu maqaam. waaw nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa dafa ne dafa wax ne ñoom. ci seen kii lañ ne ci seen euh, maanaam ñoom ñooy comme bu doon ay sous-vêtements xam nga a euh, afraad yu mag yi singulier yi dañ leen di tuddee al albisatu nabi sallallahu alayhi wasallam mooy yére yenente bi sallallahu parce que ñoom dañu sol yére yenente bi sallallahu alayhi wasallam seen biti seen seen seen seen seen biti beneen jëmm moo ci nekk merci mais jëm yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lañ moo tax ñu leen di wax yére yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ngeen dégg libaas maanaam naan diw libaas libaas ah comme Seydina Limam euh, euh, noonu ñu mel yére boobu ñu incarné yeneen bi sallallahu alayhi bi muy wax ci ansaar yi daf ni annaasu shi'aaru wal ansaaru disaaru nit ñi ñoom ay yére yu maanaam maanaam ñeneen ñi ci des ñoom ñooy yére yu mat yi yére yi nekk ci biti mais ansaar yi ñooy samay sous-vêtements ñoom maanaam yamuñu ci nekk yëre yi ci biti nii mais ñoom dañu nekk ay sous-vêtements yeneen bi ci boppam sallallahu alayhi law salaka an-naas waadiyan wa salaka al-ansaaru waadiyan la salaktu waadiya al-ansaar nit ñi bu ñu yoon man ansaar yi weneen man yoonu ansaar yi lay walaw lam akun minal muhaajiriina la kuntu rajulan minal ansaar bu ma nekkul woon bokk ci muhaajiruna ansaar lay doon voilà ñoom yàlla loolu la leen defal ba pare ni leen mel sama rendez-vous ak yéen mooy àjjana affaire àdduna fi garanti waxantu wuñ ci dara sama garanti ak yéen mooy yowmal xiyaama foofu moom am ak yéen rendez-vous <laughs> voilà foofu laa am ak yéen rendez-vous voilà alja fële ah, ah, eh, mais seen yàlla daf leen defal seen ñetti génération yi yàlla jéggal leen ñoom lansaari seen eh, doom yi ak seen doomi doom yi maanaam seen sët te lu mel noonu la yenent bi saa sama garantil Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu maanaam doomam moom moom moom Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ak doomam ak doomu doomam képp ku ci juddu am euh, maanaam am ci majorité maanaam yegg ci niveau puberté da nga bokk ci aarif billah yu mag yi yàlla da leen ko garantir ba pare daf leen a garantir richesse maanaam ak koom koom woomal alal boo xamante ne duñ ko ñàkk abadan mooman Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu gars yi ma parfois sax dañ doon foog ne xëy na est-ce que du day lu day lu xus xaalis parce que alal ji mu yoroon dafa bari par rapport rek maanaam voilà quoi yëngoom mais moom lan lay def ko bu am xaalis bu bari nii quoi mais abnaa ur ruux yi tamit doomu ruuxu Cheikh Tidiane radiyallahu anhu tamit yàlla loolu la leen di defal maanaam da leen di garantil lal maarifa bu mat sëkk garantil leen tamit woomal maanaam am alal voilà maanaam du ñu du ñu du ñu nekk ñu ñàkk alal voilà mais garantie boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam defal Cheikh Ahmed Tidiane daal ne ko mu yow sa doom sa doomi doom wax ji ci loolu lay lay yam en tout cas mm, mm, euh, gisuma man man personnellement gisuma ci benn expression ci Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la ko wax bu weesu yow sa doom ak sa doomi doom bu weesu loolu comme ni mu ko waxee fii waa Lansaar yi Lansaar doomi lansaar ak doomi doomi ansaar gis nga waxul sax zurriya te yonent bi sallallahu alayhi moo tax waxam dafa dafa dafa dafa dafa am benn finesse dafa sew maanaam bu ne woon lansaar yi ak zurriyatul ansaar maanaam seen njaboot bu boobaa ñëpp dañ ci dugg ba yawmal qiyaamati mais dafa ni doom doomi lansaar yi ak doomi doomi xam nga doomi doom mooy sët bu waxoon sët ñu bari mën nañ ci dugg mais doom yi doom la wax ngir mu leer nañ maanaam ci anam goo xam ne kenn mënta a wax leneen bi muy wax Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala tamit ñun li gis loolu foofu la yem yenn Cheikh Tidiane radiyallahu yow sa doom ak sa doom yi doom voilà léegi nag dañuy léegi li tax ñu préciser ko noonu parce que dañuy gis léegi ñu bari jël wax jooju ne ba yawmal qiyaamati sëtu Cheikh Tidiane nangam nangam la daan am loolu ñun munuñu garanti loolu bu ñu bu ñu sañoon nag mu demee noonu maanaam pa bu ñu sañoon maanaam doon nañu neex mu demee noonu euh, ci doomu Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ci sëtam yeeg yooyu mais problème bu nekk mooy wax lu weesu li nga xam te ne moom la wax moom te loolu la nettali ne yenn bi ko garanti woon te réalité bi day wane tamit ne ne day wane ne eh, yow looy wax. te réalité bi day wane ni mbir mi euh, dañuy maanaam en tout cas niveau bi nga xamante ne moom mooy niveau bi Cheikh Tidiane radiyallahu anhu wax ne moom daf koy am doomam yi ak doomi doomam yi gisuñu ko ci mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay do ay sëtam maanaam gisuñu ko ci ñëpp voilà parce que lu tax ñu ñu préciser ko tey jour bu ñu gisee kenn ci sëtu Cheikh Ahmed Tidiane ci biir jamono mu def loo xamante ne dafa wuuteeg diine carrément wala mu nekk ci yoon wu bokkuteeg diine carrément ñu bañ a tuumal ne ah Cheikh Tidiane day waxoon na mu waxoon ah, gis nga de mu waxoon maanaam ñu bañ a ñu bañ a tuumal loolu parce que ay waxam moom ci yenn la ko jële te mënuñu ko mënuñu mënuñu ci am benn benn dut buñ ci teg wala benn euh, euh, dara loo xamante ne lu war a sikk ci mbir mi la war a doon loolu tax tamit maanaam loolu man nay di man nay man nay di préciser di dégg nga xadis boobu mooy xadisu lansaar yooyu rawaahu radiyallahu anhu rawaahu solo ahmad mooy imam ahmad wal bazzar bi nahwihi ci wax yu mel noonu wa tabaraani fil awsat tabaraan ci ci solo na ko mooy mu'jam al awsat ak wal kabir ak kabir bi nahwihi ci yu mel noonu an anas ibn malik maanaam ci baat yu mel nii an anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu mu ne qaala wax na rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma min amul benn nit benn mbooloo ijtamaaw ñu daje yaskuru yaskuruna di tudd allah bur yàlla laa yuriduna te nammuñu bi zalika ci loola illaa ludul wajhahu jëmmum ja illaa ludul naadaahu te te loolu loolu mooy sikkar yi ñuy def rek daje sikkar bu ñu dajee di sikkar ak nga noonu lañu koy ñaanu ubbee gi noonu lañu koy tàmbalee ñu ngi ñu ñu ngi ñaan yàlla ah euh, euh, euh, taazuma laka wa illaa la qasdan li wajhikal karim maanaam loolu mooy dañ lay màggal ngir rëyal la seede sax màggal yow borom subhaanahu wa ta'aala ak wut sa jëmm ju sa jëmm tedd ji loolu rek moo tax ñu ñu ñu ñu ndoog ñu si kaf dégg mu ne loolu saa yu amee illaa lu dul rek naa daawum dana leen woo naa munaadin aji woote bi ne samaay bu tukkee ci asmaan an ne qoomoo jóg leen waaye maghfuran di aji jéggal lakum ñeel leen xat dëgg-dëgg buddilat wecc nañ sayyi'atukum seen ñaawteef yëpp def nañ ko xasanaatin ay yiw yu baax waaw gars yi buñ toogee di sikar dajee sikar moom walla kii rek dina am ku wootee ci asamaan ne eh, yi jóg leen dem leen ah, ah yéen boo leen demee tamit yàlla jéggal na ba pare ah yamul ci jéggal leen seen yu bon yi ngeen defoon démb barki démb ak daaw ak ak ak at yi weesu yépp ah, léegi soppi nañ ko léegi def nañ ko yu baax nga xamante ne ki la njëkk ki ku la gënoon a bari lu mu def ci ay ay toj-toj sax finalement <laughs> moo lay gën a bari li ay tiyaaba hmm? maanaam nga gis ni njéggalu yàlla yaatu maanaam moyen yi ngay mën a jaar ba yàlla jégg la dafa bari xadis boobu rawaaw solo imam ahmad ibn hanbal wa abu ya'la wal bazzar wa tabarani fi al awsat bi sanadin hasan càllale gu bu baax hasan an anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu muy seen anas radiyallahu anhu mu ne qaala wax na rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne la yatama la yatamanna yanna giñ naa ni dana mébét aqwaamun ay nit law ay aksaru bu ñu bari woon mina sayyi'ati ci ay ñaawteef mu ne hee gaa yi dinañ ngay gis na gaa yi ñoo xamante ne yombal xiyaamat dañuy ñëwét ak ñoon ni ak ak neexoon ñu bëri yu doy waar yuñ def xaalu <laughs> ñu ne bi ma ci sababu lan ya rasulullah yow dawal yàlla sallallahu qaala mu ne alladina mooy gaa yi nga xam ne comme ni alquran wax ci sourate Furqan aya 70 yubaddilu llaahu dana wecci yubaddilu dana wecci allah bur yàlla sayyi'aatim seen ñëwte yëpp xasanaate muy yiw mooy comme ñu doon wax ci xadis bee weesu xadis boobu rawaal xaakim imam xaakim soloo na ko fii mustadrak yi ci mustadrakam wa ramazate junju na li sihhatihi ci ne wér na waaye wa saxaxahu wéral na ko as-Suyuti imaamu Suyuti rahimahullah kaza niki noonu rawaaw noonu la ko solo ad-Daylami wa Sa'labi wal Qushayri ñoom ñëpp rahmatullahi alayhim an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne an Sahl ibn Hanzala Hanzaliyya radiyallahu ta'ala anhu annahu ne ko moom sama dégg na Rasulullah ndawal Yàlla sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu ne li Anas ibn Marsad al-Ghanawi radiyallahu anhu mu wax si euh, euh, sahaaba boobu radiyallahu Anas ibn Marsad al-Ghanawi radiyallahu mu ne ko waxat dëgg-dëgg xarasa tëj na lawum ñel leen ash-shu'ub yoon yi yow cal yawma Hunayn euh, bi sa Hunayn ila sabaax ba ba ci ëllëg sa maanaam ñàll yoon wañ daan yeen daan jaar ngir rëcc maanaam yoon yi dañoo maanaam ci shu'ub mooy yoonu yi nga xam ne ñooy nekk ci xur yi ci montagne yi dafa tëju wëlif leen mu mu ba ila sa ba suba bisu Xunayn la woon mu ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko xat dëgg-dëgg aw jabat war na maanaam lii yàlla waral na ko mooy lan mu ne falaa alayka falaa déet alayka dara di war sa kaw allah taamala maanaam dara di la dal allah taamala ci nga bañ a def baadaxa ginnaaw maanaam mooy loo defati ci ginnaaw gi amul dara lu la ci tegu mooy comme lii yéen di saa waxoon Seydina Usmaan radiyallahu ma darra Usmaan ma amila ba'da al-yawm Seydina Usmaan radiyallahu anhu lu mu defati ginnaaw tey dara doot ko ci lorati ak li mu wax waa ahlu Badar ah borom subhaanahu wa ta'aala léegi c'est bon def leen lu la neex yàlla jéggal na leen. maanaam loolu ay mbir la yoo xam ne yàlla borom subhaanahu wa ta'aala da koy def daa iman euh, te te te buntu yàlla tëjuwul maanaam yàlla ay ngëneelam yamalewu ko ci benn jamono wala fi beneen jamono. mbir la yoo xam te ne day wër wër loo ngëneelu yàlla day wër te day te day day day jaar ci jamono yi dafa transversal ba pare dafa dafa. dafa universel ba pare dafa transversal par rapport ak jamono yi waaw dégg nga xadis boobu rawaa sol na ko Xaakim mooy imam bi wa saxaaba wéeroon na ko ala sharti shaykhayn sharti ñaari eh, sëriñu xadis yi imam Bukhari imam Muslim rahmatullah wa Abu Dawud solo na ko wa Tabarani fil Kabir ci wal Awsat maanaam ci ñaari téere yëpp la ko solo wal Baghawi wa Ibn Manda wa Nasa'i wa Abu Awana wal Bayhaqi fi sunan ci sunanam moom moom al Bayhaqi an Sahl ibn Hanzaliyya radiyallahu ta'ala anhu wa qaala Ibn Hajar hafiz Ibn Hajar Asqalani wax na fi isaabat ci téeram boobu ah mu ne isnaaduhu ala shart sahih isnaaduhu ci àllam ala shart eh, eh, sahih mi ci shart sahih bi mu ne Ah, ba tey an Abdurrahman ibn Khabbab radiyallahu ta'ala anhu sahaaba boobu annahu qaala nee na ra'aytu gis naa Rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yanzilu muy wàcc anal minbar walif minbar bi muy wàcc minbar bi woowu te moom yaqulu mu naan maa ala Usmaana maa maa ala Usmaana dara tegootul ci sayyidina Usmaan radiyallahu maa amila lu mu jëf ba'da haadihi ginnaaw lii maa ala Usmaan dara tegul ci Seydina Usmaan radiyallahu anhu maa amala lu mu liggéey lu mu lu mu defate ba'da haadi ginnaaw lii wa fii riwaayatin am na ci beneen riwaaya mooy bi ñu wax sànq maa dara du lor Usmaan Seydina Usmaan radiyallahu anhu maa amala lu wax ko marratayni ñaari yoon Seydina dootu ko lorati ginnaaw tey jii ci lu mu def ah, ci xew-xew boobu mooy bi mu hmm? ah xew-xew bu siiw boobu Tabuk bi gars yi damay war a dem Tabuk ah gars yi ah, maanaam matériel yi ci manqué ah, jihaas yi matériel bi ñu war a dem xarite manqué Seydina Usman radiyallahu anhu la ne ah gars yi man moom man ku ku manqué ku manqué dara man maa la def lu waaye amul rek man maa ko yar yonent bi sallallahu kontaan ci lool di wàcc mimbar bi ne lu Usmaan dara dootu ko yàqalati dara ginnaaw tey jii lu mu defati wàññiwu ko dara waaw lu mu defati wàññiwu ko dara waaw ah, comme quoi benn jëf ju baax rek waaw <laughs> benn jëf ju baax rek nit ki da koy def mu indi ko texe àdduna ak àllaxira daa iman benn rek waaw waaw te xam ngeen ni loolu euh, borom subhaanahu wa ta'aala bi mu koy defal Seydina Usmaan radiyallahu anhu defu ko ngir ne Seydina Usmaan la radiyallahu anhu maanaam ndax mu defal Seydina Ousmane radiyallahu ngir ne moom mooy Seydina Ousmane loola loola am na radiyallahu mais lii defu ko woon ngir ne mooy Seydina Ousmane radiyallahu da koo def ngir la mu def mooy saaba yëpp nekk fi eh, jullit ñi soxla ngir mën a dem xare ji amuñu matériel bu doy amuñu lu leen kii moom mu taxaw ne man maa gàddu lépp voilà man maa gàddu lépp gars fi mu toll bu kenn jàmbat lu mu xari jiyee man maa gàddu lépp yanu naa ko maa ko yanu dégg nga euh, boobu rawaw sol nag al Bukhari imam bi mais mais fi taarix ci taarix bi taarixul kabir wa Tabaraani solo na ko fil awsati ah, ci mu'jam al-awsat wa Tayaalisi mooy Abu Daawud at-Tayaalisi wa Abd ibn Humayd wa Ahmad ibn Hanbal fi musnadi ci musnadam wa fi fadaa'il as-sahaaba ak ci fadaa'il as-sahaaba tamit solo na ko fa rahimahullah wa Tirmizi wa Tirmizi wa Abu Nu'aym al-Asbahaani fi Hilyat fi Hilyatul Awliyaa wa ibn Abi Aasim moom solo na ko an Abdurrahmaan ibn Xabbaab ñoom ñëpp ñoo ko solo radiyallahu anhu ah jële ko ci sayyidina Abdurrahman ibn Khabbab radiyallahu ta'ala anhu mu ne wan naasu nit ñi nag sin faani ñaari xeet ñaari xaaj dong lañ mahbubun ku ñu sopp wa mahbubun wa maghbunun ak ku ñu beccangal koo xam te ne moom ay mbirum ja waaw des nañ ko ca jàppale daal ku yent ku borom subhaanahu wa ta'aala sopp daal jàppale la bu ak ki nga xam ne moom dañ koo beccangal dañ koo bàyyi seetaan ko doyadal ko mu ne amma ndaal almaa buubu kañu sopp ki yàlla sopp moom dafa am nu yàlla di doxaleek moom bokkut ki nga xam ne yàlla da ko beccangal ñoom ña bokkuñu ni yàlla di doxalee ak ñoom bu ñu defee bàkkaar kii yàlla sopp kii ñu sopp moom yàlla yàlla dugal foofu kooku fa la xoo ñeel na ko fi zambi ci bàkkaar zambun benn bàkkaar am na benn bàkkaar def na bàkkaar bi am na bàkkaar waaye wa salaat xasanaatin ak ñetti yiw zambun am na bàkkaar li an na woo ndax moom kat fa ala jëf na a zamba bi def na ko kon am na bàkkaar yaa yiw yi nag yi muy am fal u fal uulaa bu njëkk bi mooy ne an na zamba an na mooy ne naka na zamba bàkkaar bi kaana nekk na fil adam ci ñàkk nekk maanaam ci ci néant inexistence fa bi fi'lihi te ci sababu jëf gi mu ko jëf moom akhrajahu ci la buur yàlla génne ilal wujudi indi ko ci nekk teef gi maanaam moom le fait mu def ko moo tax yàlla génnee ko ci ñàkk nekk indi ko ci nekk def fa saara mu daal di mujj a nekk shay an te borom bi nee na suratul Israa'il aaya 44 wa in min shay'in amul dara dara illaa lu dul ne yusabbihu ma ngay sàbbal bi xam di ci di ko sant moom boromam subhaanahu wa ta'aala maanaam bàkkaar bi tamit day sàbbal borom bi ndax def nañ ko kon léegi jóge na ci ñàkk nekk ñëw ci nekk ba pare di sàbbal borom bi ci di sant borom bi subhaanahu wa Bakar waaw. waaw loolu. mais loolu mooy ki ñu soppi ki dégg nga li wax du ñëpp. kon fas zam bu bàkkaar bi yastaghfiru day sàkku njéggal li saahibi yi ñeer boromam allazi ki nga xam ne ahyaahu moo ko dundal mawjudan def ko def ko dara lu ne baada an gannaaw ba nga xam ne kaana nekk na adaman lu am lu ñàkk mafkuudan lu fàddu loolu mooy benn bi asaniyat ñaareelu yiw bi mooy ilmuhu xam gi mu xam bi woon naka mbir mi kat zambun bàkkaar la wa iqraaruhu ak saxal gi mu saxal bi zalika ci loola tasdiqan te diggal lillahi buur yàlla yàlla taala di kawe moom au moins d'accord na ni lii ma def te lu bon la te dëggal na yàlla nangul ko ci ne lii ma def kat lu bon yàlla bugg ko baaxul le fet le seul fait ko mu reconnaître loolu del xam nga loolu day delloo nit ki ci boromam subhaanahu wa taala loolu beneen yiw boo xamante ne baax bu bu defutoon bàkkaar bi sabab boobu lu judd as-salisatu ñetteel bi woon naka moom a riccu na ala fi'lihi ci jëfam jooju léegi riccu na maanaam rëccu boobu muy rëccu di delluwaat ci borom subhaanahu wa ba pare da koy tere mu nekkaat ci ci yu bon maanaam da koy da koy xirtal ci muy gën di def lu baax tamit ngir ne def na lu bon gis na ni lii lu bon la rëccu na ko loolu day tax muy gën di dem ci lu baax ba pare loolu daf koy indil mu wàccee boppam dootul rëy rëylu du ngand ngandalu et cetera maanaam yooyu yëpp muy dajale. mooy ne def na bàkkaar mais bàkkaar bi moom mooy sababu mbaaxam mu ne wala woote ñeel na ko bi kulli xasanatin ci jëf ju baax ju ne min hasil xasanaat ci jëf ju baax yi ashara xasanaatin fukki jëf yu baax am na ci fukk ci ñett yi yëpp benn bu ci nekk am na ci fukk wa haula mais nag ñii ma wax nii hum ñoom alul mahbubiyyah mooy ñi nga xam ne ñooy ñoo sopp soppeelu borom bi mooy ñi yàlla sopp xam ne du leen toppee dara mu ne waa amma daal nag alul xislaan boroomu beccangal ñoom mooy ñi yàlla seetaan daal fa inna dhunuba naka bàkkaari tajri day day daw ala aydihim ci seen loxo wala yasharuna te duñu yëg biha ci moom maanaam duñ yëg ne ñu ngi def lu bon ñoom jàpp rek ne àdduna nii la war a mel. jàpp nañ ne daal garaawul quoi problème amul li ta'awudihim ngir baaxoo gi ñu baaxoo alayha maanaam tàmm gi ñu ko tàmm moo tax jàpp nañ ne ba maanaam yow yaay nekk ci choc en fait yow mi gis ñu def bakar bi yow yaay choqué wu mais ñoom pour ñoom mais mi ça c'est rien booy booy foo jóge ça c'est rien hein booy non booy bi lay choqué comme ça là ah bon booy fu mu moom voilà. moo tax falaa yaakaaruuna duñu xaw sax yantabihuuna di aji yeewu laxaa ñool ko aslan ci cosaan wa zalika loolu boo gisee loolu am lintimaasi ngir faru nuura qulubim seen leeru xol wowoote loolu mooy araanu mooy xomat ji yàlla wax voilà nekk sootul mutaffifina ay 14 kalla jaajul balli fi nekk mooy raana waaw raana dafa xomaat ala qulubi seen xol maa la nga xam ne kaanu ne ko ne yegg si bon di ko jëf maanaam seen jëf yu bon yi ñu doon def moo xomaatal seen xol ba nga xamante ne dootuñu gisati ne ñu ngi def lu bon ngir tàmm nañ ko léegi. waaw wala wolof yi dañ koy wax naka noonu euh, sama mbokk pulaar yi tamit dañ koy wax. d'ailleurs tubaab yi dañ koy wax ci mais ci beneen anam euh, tubaab bi ñoom bi ñuy wax mooy ki yàgg ci ab poulailler ganaar gi yàgg ci yi moom day jàpp ne amaan na mi ngi ci sax ab àjjana wala yu xeet bi mel noonu te xeet gi doon ko naqareete te xamul ne fi mu nekk xeet du naqaree fa ne waaw voilà wolof yi dañuy wax loolu maanaam nit ki yàgg ci wane bi mu jigi xet nga fa nekk du ko déranger ndax yàgg dama fa yàgg bàkkaar noonu la mel nit ki ko yàggay def amul dara lu ko ciy déranger jàpp na ni fi mu toll lii muy def nii lu jaadu la moom dalul mën a comprendre sax lu tax yow affaire bi di la di la jaaxal ko <laughs> fan la problème bi ne dégg nga kon loolu euh, loolu mooy comportement wu ñu yàlla vraiment ñu yàlla bàyyi bàyyi seen bopp ñu yàlla seetaan becc nga leen ñu jaar yoonu tortànge dama ñëw sàmm mun a fa ilmuka xam gi nga xam bi zambi ci ten ko toogee noonu fayul mu ko xam bi nga xamante ne moom nga xam di zambi ci bàkkaar bi tawfiqun kooku ak dëppale la wanada bu ko rëccu gi nga xam ne moom nga rëccu ala fi'li yi ci jëf gi mu jëf kooku tawfiqun aaxar beneenug dëppale la su ma topp istighfaaru ko sa jéggalu ngay jéggalu minu ci moom tawfiqun ak dëppale la saalisun buy muy ñetti problème muy ñetti ñetti dëppale fa kullu zambin bépp bàkkaar boo xam ne istaghfarta sàkk nga jéggalu minhu ci moom rek ghufira laka jéggal nañ la loolu moom yàlla moo ko garanti ah ghafiru zamb mooy jéggal bàkkaar yi ak huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa yafu moom mooy kiy jéggal eh. ah mooy nangu ñi nga xamante ne ah tuub mooy nangu tuub ñeel jaamam yi wallif jaamam te muy jéggal li nga xam ne mooy lu ñaawteef yi te xam na li ngeen di def mu ne walaw doonte xalabat ka noot na la zamb nafsaka sa bakkan war a jaata nga delluwaat sab'ina marratan juróom ñaar fukki yoon fil yawmi ci bis bi comme ni hadis bi wax donte daga delluwaat ci jëmmi bàkkaar bi soixante-dix fois yàlla da la koy jéggal ci jour bi qaala wax na annabi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne na inna rajulan na benn waaye aznaba dafa bàkkaar zanban ab bàkkaar fa qaala mu ne rabbi yow saa borom inni naka man aznabtu bàkkaar naa fa bàkkaar faghfiru jéggal ko jéggal ma maanaam jéggal ma bàkkaar bi waaye jéggal ko fa qaala moo allah buur yàlla azza wa jalla màgg na te dina abdi sama jaam amila jëf na zamban bàkkaar fa alima xam na an na ne wér boor mooy la woñeel na ko rabban borom yaxfir boo xam ne dana jéggal ak zamba bàkkaar wa yaxuduhu te dana ko jàppe bii ci moom maanaam moom xam na ne am na jaam bu koy am na borom bu koy jéggal bàkkaar am na borom tam boo xam ne mën na koo jàppee bàkkaaram kon mu mu sàkku njéggal fa dëgg dëgg nag xafat njéggal naa la abdi ñaan sama jaam bi moom mooy première fois aywa mu delluwaat su ma topp amila mu daal di jëfaat zambat bàkkaar beneen fa xaala mu ne rabbi yow sama borom indi naka man kat amiltu jëf naa zambat bàkkaar fa xiru eh, aywa jéggal ko lii ñeel ma fa xaala mu daal wax moom borom bi tabaaraka wa taala barkel na wa taala te kawe nam xam na abdi sama jaam am na li wér borom boo xam ne yow fir day jéggal azam ba bàkkaar yaxudu bu koy jàpp wa yaxudu te mu koy jàppe bii ci moom xat dëgg dëgg mooy deuxième mu def deuxième affaire bi su ma topp amila mu daal di jëfaat zambar bakkaar beneen fa qaala rabbi mu ne yow sa borom inni naka man eh xaaral ma ma tudd inni naka man a amiltu jëf naa dégg dégg nga mu ne fa qaala mu ne mu ne inni mu ne mu ne suma topp mu amila mu jëf zamban bakar beneen axar beneen fa qaala mu ne rabbi asabor inni naka man am amil du jëf naa zamban bakar faghfir waay jégal ko lii ñeema fa qaala wa azza wa jalla màgg na tedd na moom borom wa ta'aala ne alima xam na abdi sama jaam am na nekk la li wér mooy la woo ñoo na ko rabban ab boroom boo xam ne yaa sur dina jégal ak zamba bàkkaari wa yaxuzu te mu koy jàppe bii ci moom kat dëgg dëgg kon nag léegi xafartu jéggal naa li abdi ñal sama jaam bi maanaam ñu gis ne à chaque fois day wax ne euh, jaam bi moom ko xam na ne am na borom bu koy jéggal mais même borom boobu moo ko ko mën a jàppee tamit mhm. voilà maanaam aussi loolu il faut que parce que le fait nga comprendre que ni kii dana la mën na la jéggal mais aussi mën na la ko jàppe waaye nga rafet njort ci njéggalam nga ñaan ko njéggal la maanaam ñaar yooyu parce que ki la koy jàppee le fait nga xam ko mooy tax ngay moytu ñaan gi ngay ñaan mu jéggal la mooy rafet njort gi nga am ci moom te loolu mooy li jaadu ci borom subhaanahu wa ta'ala waaw Euh, ndax ñaar yooyu faaw ñooy ànd mooy li ñuy wax alxawf war raja ragal ak yaakaar donte yaakaar gi moo war a ëpp doole tuuti waaw comme ni nit ki rek di mooy waaw ni nit ki di amee ñaari loxo rek ndeyjoor ak càmmoñ di soxla ñaar yépp waaye ndeyjoor bi nag mooy ëpp doole tuuti ba nga xamante ne sax ndeyjoor bi ci yu bari moom nga koy defee mais soxla nga ñaari loxo yi yaakaar ak ragal gi noonu la demee. ni nga soxlaa ñaari loxo yi noonu nga soxlaa ragal ak yaakaar waaye yaakaar gi moo war a ëpp doole moo taxaw taxawaayu ndeyjoor gi dégg nga mu ne suma topp nag amila mu daal di jëf zanban ab bàkkaar aaxar beneen maanaam bii mooy ñaateelu yoon ñeenteel yoon fa qaala mu ne rabbi yow borom indi naka man amiltu jëf naa zanban bàkkaar de faghfiru ay jéggal ko ay yàlla jéggalal fa qaala mu wax moom bur yàlla azza wa maa gën a tedd na abdi sama jaam bi alima xam na an na ni ko lu wér boobu mooy la woon ñeel ko rabban borom yaghfir buy jéggal a zamba bàkkaar wa yaxudu te muy jàppee bi moom léegi xam ngeen lu xewa ah? ushidukum maa ngi leen di seedeel an ni naka man xat dëgg-dëgg xafartu jégal naa li abdi sama jaam ñeel sama jaam bi fal yaamal léegi na def macha alu ko sob voilà léegi sax garawatul finalement na def lu ko jégal naa maanaam nga gis ni kooku sababu njéggal gi fi mu toll bu dul woon def bàkkaar yu bari njéggal googu mu am dans l'absolu te du ko am day def ñu koy naan jéggal nañ la wala jéggaluñ la mais le fait a à chaque fois quand même mu def dara day delluwaat ci boromam subhaanahu wa ta'ala toroxluwaat tiit moo tax finalement yàlla ne ko non yow gis na maanaam mooy comportement wàcce boppam boobu toroxlu di delluwaat ci yàlla tout le temps loolu ci la ko yàlla fayee ne ko bon finalement yow jéggal naa la lépp ka maanaam léegi sax finalement defal lu la neex mais loolu mat naa bàyyi xel ndax euh, yàlla ku mu ne defal lu la neex dafa bokk ci màndarga yi wane ni loola yàlla wax na ko nit mooy doo mooy dootul defati dootul nekkati maanaam yàlla da ko yombalal lu baax kese ci li neex yàlla lay ne comme waa ahlu Badr rek def leen lu leen neex keroog lañ gën a guur Seydina Usman radiyallahu anhu keroog biñ ne ko defal lu la neex keroog la gën a góorgóorlu maanaam yàlla dali finalement makaamay defal lu la neex googu soo ko amee dangay nekk koo xamante ne finalement bàkkaar bi day tàqali koog yow dangay ngay nekk ci xaal boo xamante ne def bàkkaar moo lay jafe mais def lu bon mais def lu baax lu lu lu lu baax moo lay yomb def bàkkaar moo lay mujj jafe Euh, hadith bi akhrajahu solo na ko Abd ibn Humayd wal Bukhari ak imaam Bukhari wa Muslim ak imaam Muslim fi sahihima ci seen ñaari sahih wa Ahmad imaam Ahmad solo na ko al Hakim al Hakim fil Mustadrak fi Mustadrak wa sahawa te wéral na ko wal Bayhaqi moom tam solo na ko Ibn Hibban solo na ko an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu mm-hmm dégg nga beneen xadis nag mu ne qaala wax na annabi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna yooyu mooy sheytaane qaala dana wa izzatika waat naa ci sag nooteelu nguur yow yàlla ya rabbi yow sama borom laa abaraxu du ma deñ uxwi may may may may may beewloo di jéngal ibadaka sa jaam yi maa daamat feek mi ngi sax arwaxum seen ruux yi fii ajsaadihim ci seen yaram yi maanaam lii day wane ne seytaane moom xam na yàlla te nangul na koy ne xam na ko euh, moo tax euh, kenn ci aarif yi euh, su ma juum ci Abdou Karim Jili la wala Ibrahim ibn Adham wala ñu mel noonu la génération ñu njëkk ña la mu ne Iblis man euh, dafa doon sax di mébét jànge ci moom en fait sans ma jël jikkoom maanaam sans ma jël ay doxalinam ndax xam-xam bu bari bi mu am maanaam xam na yàlla ko nga xam ngeen ni loolu wóorul <laughs> eh, loolu wóorul de xam nañu yàlla sàmm dégg nga seytaane dafa ne moom day day waat maanaam buy waat ci yàlla lay waate d'ailleurs loolu moo naxoon moom Adama alayhi salaam parce que moom lam mënoon woon a jàpp mooy naka nga mën a waate hein voilà ba pare fekk li nga wax dara fekk li nga amul en loolu nu mën a nekk mais léegi de moom léegi léegi moom ñun yaakaar naa ne loolu duñ jaaxal waaw eh, waat ah, waat waat gas dañuy waat no billahi wax te ñoom bi ñuy waat mbir mi xamoon nañ li ñuy wax bu dëgg yaa yàlla sàmm loolu mooy bari jikko iblis di waat ci mbir moo xam ne yow ba nga koy waat xam nga ni du dëgg mais léeg-léeg mu waat dara fekk la muy waat da ngay gis Iblis borom détermination bu rëy la nee na gaa ah, seen roox mi ngi seen biir jëmm yi man du ma deñ du deñ di leen beewal moom fexe bañ bañ bañ moo tax ku nar a dee dernier moment yi sax moom dangay gis day acharné wu gàngoor bu bari la yu yabal ci waajoo waaye gaaw leen dem leen ci fexe leen ba bu mu rëcc de li ma naqare rek mooy boobu mooy fi dana rëcc gaa yi gaaw leen. ah. mais parce que da leen di gis day xam lool. Iblis képp kenn ci ñun yónni na ko yónni na ci moom ay gàngooram amul ku mu bàyyi nag képp kenn ci ñun yónni na ko ay gàngooram Euh, li gën a yéeme mooy iblis dafay yabal ci nit ki a chaque fois nit ki di juddu kuy juddu ku ne am na ku mu yabal ci yow waaw service secret moom xam naa ne dafa waaw service secret bu mat sëkk la képp kuy juddu li yent bi wax sallallahu alayhi yàlla isa alayhi salaam dong moom la loolu dalul ku dul moom bi ngay juddu seytaane xëdd na la mu ne moo tax ngeen di dégg jooy yi gaa yi di jooy buñ juddoo te amul kenn ku judd lu dul seytaane dina yàlla dina yabal ci moom ci ci benn seytaane mu nekk fa mooy karin bi voilà yàlla yabal ci moom benn malaaka tamit mu nekk ci ndeyjoor bi ci côté ndeyjooram amul kuy judd ku yàlla yabalul ci moom ku ku seytaane yabalul ci moom benn benn xarim koo xamante ne du doogu juddu tay de en du ko yebal moroomam déedéet koo xamante ne yàgg na fi la ko yebal yàgg naa dox ay mission après day mujj mu jël ko ne ko yow spécialisé wul ci waa ji mu dem nekk nekk ci waajooju kese spécialisé wul loolu nag bokkut ak de temps en temps mu superviser xool ndax waa ji est-ce que mi ngi évoluer ou pas nan lay demee tout ça ngir mu renforcer wala mu bañ a renforcer loolu bokkut ak loolu. Iblis borom détermination bu garaw garaw parce que li mu bëgg te loolu bëgg na ko réussir te fokk nee na fokk dana ko réussir. mooy dana yóbbu gaa yi sawar a moom du fa dem moom kese te mbooloo yi nit ñi la fay yóbbu yabal leen ànd ak ñoom ak bien sûr ak ay jabootam moom maanaam yeneen jinne yi seytaane yi te li ci gën yéeme mooy seytaane yi moom da leen a gëmloo ba nga xam ne xam nga gaa yi muy yabal loolu seytaane yi en fait ni leen def moo garaw euh, da na a euh, dafa wëlbati seen xel anam goo xamante ne ñoom dañoo gëm maam ñun ni ñuy gëmee yàlla ñoom noonu lañ gëmee iblis ci anam goo xam ne ñun ni ñu jàppee ni iblis baaxul ñoom noonu lañ jàppee ni yàlla baaxul maanaam euh, ñun euh, xaw ma laa koy maanaam ñun conception bi ñu am ci yàlla ak bi sallallahu alayhi wasallam mais parfaitement ñoom même conception bi lañ am ci iblis ci anam goo xamante ne. Euh, euh, jàpp nañ ni yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam mooy incarnation wu mal maanaam ñoom noonu la leen Iblis formaté xaw ma nan la def nag mais <laughs> ba bari daf koo def ci anam goo xamante ne pour nga comprendre loo ko ñoom seytaane ko maanaam dañoo mujj dem ba ba ba mbir mi dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa castré ci ñoom c'est-à-dire que euh, mu ne fu leen a soppi. gis ngeen mba mbaam xuux wala xaj wala yooyu ni nga ko mën a bañ a wëlbatee ba mu nekk leneen. seytaane yi daf ci am catégorie yoo xam ne noonu lañ mel maanaam tellement que Iblis formaté na leen maanaam noonu lañ mel en fait ñooñu nag lay am ñum ci jël ñi nga xam ne ñoo ci gën a tenace ñooñu lay yebal ci nit ñi. après euh, moo tax euh, ku mel ni yeneen bi sallallahu alayhi moom mooy war a wëlbati boo xam ba mu tuub muy mën a transformer boo moom ba mu tuub mais seen xel mënta jàpp ci ne li Iblis di wax dara du ci dëgg ñoom loolu seen xel mënu koo jàpp jàpp nañ ne sax ñun ay dof lañ parce que ñu ngi jaamu yàlla boo xam ne gisuñu ko ñoom au moins iblis mu ñuy jaamu ñoom ñu ngi koy gis mais ñun yàlla bi ñuy jaamu gisuñu ko. ñun vraiment da ngay waaru quoi ba pare beneen mbir bi bi bi bi bi ñu jàpp ne dafa contradictoire mooy ñoom jàpp nañ ne doole nit ki su amee kàttan par conséquent day war di duma di rajaxe ah di di di di écraser maanaam da doole loolu lay wane maanaam luy wane ni yow am nga doole mooy yaa ngi gaañee yaa ngi rajaxe yaa ngi voilà et que ñun dañu contradictoire au moment où ñun jàpp nañ ne Ah, way xam nga da ngay gëm da da ngay nekk ci kii doo am lu bon doo xalaat ci kenn lu ñaaw da ngaa war a bëgg nit ñi baax ñi ma maa bëgg googu ngay nekk da ngaa war a maam ñoom loolu dañ koo jàppee comme benn faiblesse en fait loolu loolu du doole loolu faiblesse la maanaam et dañuy joom bu ñu gisee nit ki le fait que ñun suñu le fait que ñuy am mbëggeel googu ak le fait ñuy am par exemple yërmande wala ak jéggale ak jég yooyu loolu daf ñuy may doole ci wàllu leer ñoom loolu da leen di jommal lool nan la mën a nekkee parce que c'est contradictoire <laughs> ce qui fait que ñun ñoom duñu comprendre ren presque jamais mais que ñoom ils sont déterminés et que Iblis lam leen wax loolu lañuy def. non loolu lañ dul gëm parfois yàlla boobu lañ dul gëm et xam nga leeru yàlla antidote lay doon ci ñoom maanaam voilà da da leen di gaañ en fait loolu parfois lañ dul gëm moo tax dañuy dikk moo tax alxuraan ne wa maa kafara Sulaymaan walaakinna ash-shayaatiina kafaru seytaane yi ñoom ñoo weddi yàlla waaw te pourtant wala pourtant yéen ci yàlla Souleymane alayhi salaam daf leen a nootoon loolu moo impressionnant mooy yéen mooy yéen ci yàlla Souleymane alayhi salaam da leen a nootoon teg leen ci nguuram dajale leen di leen xeexloo ci ci ci kiwam par force Iblis mënu ci dara mais ànd ak loolu yëpp ànd ak loolu yëpp taxul ñu changer. taxul taxul ñu changer jàpp nañ ne daal fi mu ñoom en fait kéefir gi dafa naturel ci ñoom maanaam daa bokk ci seen nature te loolu moo wutale seytaane yi ak yeneen jinne yi yu baax yi wala yeneen jinne yi de manière générale parce que seytaane yi ñoom ñu mën a soppeeku nature seen nature mooy mbon seen nature mooy mbon mënuñoo comprendre waaw xoolal ki ci kii woon ki Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ki mooy ki doon ñëw di sàcc si Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu jàpp ko ñetti yoon ba ñetteel bi yenn ci saa saam ne ko foo mujjeek sa waaju mu naan ko nee na ma daal ayatul kursi yu daal la may jàngal la wax ne ma daal boo ko jaar boo ko xamee ayatul kursi yu moom euh, du ma la man duñ la mënal dara ñun seytaane yi yeneen ci saa sam ne ko sadaqaka wa huwa kazub wax na la dëgg doon te expliquer rek la man maanaam wax lu dëgg rek la man kat ci kat bu mag a ngoog waaye nag wax na la dëgg bi baax mais moom pourtant moom xam na loolu de moom xam nga xam na loolu te xam na ni kii ko dominer ni téye ko am maanaam ah, doole gi ko noote mooy doole yàlla waaye ànd ak loolu yëpp moom ci lam ne lay ne ci la mu nekk rek lay ne ànd ak ñoom beneen contradiction bi nekk ci ñoom mooy bon contradiction am ñun buñ leen dee xool contradiction la ñuy gis ci ñoom mais ñoom it ñoom contradiction la ñuy gis ci ñu a ah. maanaam mbir mi c'est vice mais ñoom maanaam euh, toor bi ci ñoom la féete féetewul ci ñun alhamdulilah <laughs> mooy ñoom dañoo jàpp ne yow boo leen yow sa dund gi ngay dund li jaamu yàlla ak topp yàlla nekk ci lu baax di jéem a bàyyi lu bon ak di daw euh, maanaam ak di wax waxi àjjana ak mucc ci safara ak yooyu ñoom dañoo jàpp ne loolu euh, euh, lool du yëfi nit kuy xalaat maanaam du loolu du yëfu kuy xalaat. voilà et ñoom malgré que alxuraan da di lakk ak yooyu yëpp ñoom jàpp nañ ne ba tey ñoom yow yaa nekk ci lu bon en fait dañoo ragal gis nga même yeneen ci bi sallallahu alayhi yamuñu ci ragal koo maanaam moom ci jëmmam mais turam dong dañ koo ragal foo tuddee turam dañuy daw dañuy ñàlli duñ fa taxawaalu mais malgré loolu jàpp nañ ne iblis moo ëpp maanaam maanaam normalement loolu daa war tax ñu xam ne ah kon de iblis moom taxu koo am doole noonu déedéet au contraire ñoom maanaam loolu du leen delloo ci seen xel loolu di ci seenum xel loolu maanaam beneen contradiction la bu nekk ci ñoom beneen contradiction bu nekk ci ñoom mooy le fait que euh, dañoo jàpp ne yow miy def lu baax maanaam booy def lu baax iñaane woo kenn yéene kenn lu bon soxoroo doo doo doo fexeel kenn yooyu noonu normalement loolu mooy wane ne waa ji ku baax la mais ñoom le fait ñuy def contraire bi ñoom loolu loolu lañ jàpp ne maanaam doonte dañuy teg dañuy xam nekk kee ci lu nekk loolu lu baax la mais malgré loolu jàpp nañ ne quand même nekkul ci yoon ci yoon bu baax quand même. et ñoom luñ mën a yàqal nit nañ ko yàqal beneen contradiction bi nekk ci ñoom te boobu boobu am na ay nit yuñ ko bokkal ñoom bon parce que seytaane itam dafa am ci biir nit ñi ni ma amee ci jinne yi. mooy au lieu ñu defar lu leen di defar ñoom maanaam au lieu ñu toppatoo ñoom lu lu leen di jariñ xam nga am xel noonu lay xalaat naa fexe li may lor ma daw li may jariñ ma toppatoo ko bu ko defee ma am jariñ mais non ñoom beneen bi la ñuy def en fait te boobu moo gën a garaaw ñoom te loolu am na ay nit yuñ ko bokkala ah. maanaam ñoom nan la ñuy def ba yàq yëfi keneen seen àdduna yëpp ñu consacré ko ci di yàqal keneen maanaam da nga ci gis ñoo maanaam <laughs> maanaam seen dund dañuy jël seen dund yëpp parfois moo tax ngay gis ñu dekk jekk dugg ci kenn seen dund yépp ñu passé ko ci biir nit kooku <laughs> léegi seen boolem projet yi stand by nañu amul benn projet bu ñu am seen àdduna lu dul nekk ci kii pour yàq pour muy pour yàqal alors que euh, ñoom seen bopp wutatuñ lu leen di jariñ ñoom wutatuñ lu leen di jariñ njariñ moom ba nañ ko wut léegi nañ yàqalaate nañ yàqalaate nañ yàq kese loolu tam benn xeetu contradiction la bu ñu am ñoom mais boo xamante ne comme comme am na boobu am na ay nit yu ñu ko bokkal ñoom am na tamit ay nit ñu mel noonu ñoo xamante ne seen àdduna mooy mooy iblis tamit loolu rek lay def bi xam ngeen ni iblis wutatul lu ko jariñ moom iblis ñaanul sax yàlla jéggal ko te yàlla mi ngi nii ubbi la buntu njéggalam de waaye iblis xelam du dem ci len ne dem naa naa jéggalu yàlla abadan xelam du dem ci ne na na déedéet mi ngi nii di waat yàlla yàlla waat naa ne sa jaam yi nangam nag mais mi ngi wax yàlla yàlla di ko toll ne ni ko yàlla jéggal ma mais loolu rek duñ ko def <laughs> te yàlla dafa ubbi buntam mais maanaam jëmmi loolu duñ ko def voilà ne seytaane te loolu am na ci nit ñi ñoo xamante ne seen temps bi ñuy dem di ci di di fu ne ñu dem fa ngir yàqal diw yàqal kii yàqal ke seen plan yi ñuy tëral ay plan pour yàqal diw yàqal ke ñu au lieu ñu xool ne waaw mais man au moins lii naa ko def pour man lu ma jariñ déedéet bàyyi nañ loolu loolu loolu dañ koo effacer seen dund lu leen di jariñ ñoom lu yàqal keneen rek ànd ak xam gi ñu xam ne kii def lu bon fu bon lay mujj maanaam ànd ak ne ñoom naan dañ loolu mais malgré loolu. affaire bi day sori ci ñoom en fait nañ ne non léegi du léegi waaw loolu moom mooy mooy mooy jikkoy seytaane dëgg dëgg dëgg mooy lii jikkoy seytaane dëgg mooy lii moo tax seytaane pour mu mu dugg ci diine l'islam loolu moom kéem maanaam loolu mu'jiza la mujiza yonent bi la salaasa wala mu nekk karaama bi gën a màgg ci karaama yi mooy nit ki dem ba seytaane bi ko ci iblis booleel mu jutu dugg ci lislaam waaw <laughs> moo tax nit bu demee ba nekk seytaane noonu moom tamit dootul mën defati lu baax même pour boppam projet yépp yu bon la lu bon la nan lay yàqalee diw nan lay yàqee lii nan lay yàqee laa nan lii bu gisee nit ñi def lu baax sax danaan dañoo waane kese Iblis ba mu waxee loolu borom bi subhaanahu wa taala qaala rabbu borom bi ne ko wa izzati waat naa sama màggaay sama nooteelu nguur ak jalaali ak sama màggaay ne laa azaalu duma deñ aghfiru di jéggal lahum ñe leen mastaghfiruni feek ñi ngi may sàkku jéggal xam nga loolu mooy ñàkk xel dëgg dëgg dëgg dëgg yow xam nga ni kii il suffit que mu wax astaghfirullah ñu jéggal ko yow au lieu nga wax astaghfirullah yàlla jéggal la yow nga nekk ci nan ngay sànke diw nan nga koy sànke nan nga leen di sànke nan nga leen di sànke nan nga leen di sànke waaye waaye liggéey bi mooy lu alxuraan wa laqad saddaqa alayhim ibliisu zannahu fattaba'ahu illaa qaliilan minal mu'miniin iblis ñaaw njortu gu maanaam ñaaw njortu gi mu am ci doomu aadama yi loolu daf koo dëggal ci ñoom xam ngeen iblis daa ñaaw njort lool ci doomu adama yi boo gisee iblis li muy waat dafa bari waatal na moom aadama ga moom aadama moom mu looloo ko nax ah mais ba mu koy waatal dañu woon maanaam pour lu ko yokk la woon mais ñun daf ñoo waatal avec défi ci ne li may waat mooy dama leen di dama leen dama àjjana ji seen maam jóge moom laay waat ne doo leen fa dellu yéen alors que ba mu fay jële suñu maam alayhi salaatu salaam daf ko waataloon ne ko noo njariñam rek la bëgg mais comme daf ñoo xeeb jàpp na ne non comme que nax naa seen maam ñii daal ñii daal intelligent wuñ quoi moom laa ñun def ñu def yi waat naa ne doo leen dugg àjjana àjjana googu noonu yéen doo leen fa dem yéen ñëpp danaa leen jël yóbbu safara comme man ni may demee safara fa laa leen jëme waaw borom bi ne subhaanahu ne ah Iblis de ñaaw njort googu mu am ci doomu aadama yi ah ñaaw njort gi mu am ci doomu aadama yi ne daal faaw dañ leen yóbbu sawara et puis de toute façon da di nax ñoom neex nañu nax ñaaw njort googu moom gaa yi dëggal nañ ko <laughs> moo tax nañ ko ba mu ñu néew ñu wéy gëm ni waaw ñu néew a néew a néew ñoo ñoo défier Iblis ci ñaaw njort bu xeeb bi mu xeeb doomu aadama yi jàpp ne amuñu xel de toute façon ñu neex a nax lañ neex nañ détourné looloo ci yéeme ànd ak ne borom subhaanahu wa ta'aala daf ni ko waat naa ne fii nii muy jégalu mën naa lu jégalu. dégg nga mu ne xadis boobu axrajo solo ahmad imam bi wal xaakim wa saxaawa te wéral na ko wa tabaraani solo fi al-awsat fi al-awsat wa qaala al-haythami al-hafiz ibn hajar al-haythami rahimahullah nee na rijaaluhu ñu ko solo rijaalu saxiix ñoo ñu solo xadis yu wér yi wal Bayhaqi wal Bayhaqi solo na ko fi asmaa wa sifaat ci téere ba Abu Ya'la solo na ko an Abi Sa'id al-Khudri ñoom ñëpp Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu kon ñoom foofu inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi